fastaxaffa qawmahu fa ataa'uhu innahum kaanuu qawman faasiqiin suñu boroom kon di ñëwaat di wax ci mbiru firaw na comme ni ñu ko woon ci jataay bii ñu génn bi nga xamante ne nii ci la def discours bu magam ba ca waa Misra ca nit égyptien ya daldi leen wax ne ndax yéen nit ñi man moomuma moo leen moo mayelu Misra gi Égypte te dex yi nii ngeen di gis di daw ci sama suuf sama suuf ak sama cop soppandeku xanaa yéen du ngeen gis wala boobu man nii est-ce man maa gën kii nga xamante ni dafa doyat itam xa wax ju leer sax xanaa dese na koo man wala am ana xayrun mooy bal ana xayrun loolu day tekkool que ne man xam ngeen ne moos man maa gën te gën fuuf kii nga xamante ni Muusaa mi alayhi salaam mu doyadi mii nga xam ne wax ju leer sa xawu koo man lan moo tere woon yàlla yónni ko yoo xam ne ay takkaay ay lamaki yu oor yoo xam ne wala boole ko ay malaaka yoo xam ne dañuy yànd ak moom fu mu jëm foofu la ñu yemoon moo tax lool mu wax nag ne gis nga dex yi di dox ci sama suuf maa mu nguurub Misra dex yi di dox sama suuf comme li nga xamante ne nii moom laal imaamu Kishk rahmatullahi alayhi doon wax bi nga xamante ne nii ci xutbaam yu am solo yooyu mu ne Firawna dane wa haadihi lanhaar te gis ngeen dex yi nii niil bi ramification wam yeeg yooyu yépp mu ne xam ngeen ne moom tajri day daw min tahti ci sama ron nee na fa ajraha imaamu kishk rahmatullah alayhi ne fa ajraha allahu min fawqi léegi nag dane moom mbir yi dex yi dañuy daw ci suufam suñu borom nan la ko faate dafa jël dex yooyu mu ne woon moom ci ronam lay daw ci coppandikoom ak ni mu ko neexe moom moo koy doxal borom bi nan la ko faate da ko labal jël dex yoo yële jaaral ko ci kawam comme quoi nit boo fi newee di rëy rëy loo ko wax xaale mu dalay xaare ci ndaari ji rek muy inna rabbaka labil mirsad léegi nag ñu war a continuer fi nga xamante ne muy mooy laayaat bi nga xamante ne mooy <coughs> mooy 54 bi mu ne kon fastaxaffa qawmahu ñoom booru Firawna nag daal di doyadal xelu ñi nga xam ne mooy nitam ñi daal di leen sànk ñoom nag faataahu ñu daal di koy topp ndax ñoom it doonu ñoon xalaat waaye ñenn ñi doon nañ xalaat waaye dañoo ragaloon ana naka la ñuy def lu wuteeg li nga xamante ne nii moom la Firawna mii daal di bëgg faataahu kon fastaxaffa qawmahu mu daal di leen sànk daal di doyadal seen xalaat yi ci wax yu yi nga xamante ni ñoom bu ñu xalaatee rek xam ne Firawna lii muy wax wute naag li am de bu am na ñoo xam ne ñoo ko fi mag war na ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla nag lii mu ngi fi woon tamoom newu fi woon waaye malgré loolu lépp ñu topp ko mu jàppe ko daal yàlla bi nga xam ne moo fi ne waaye gis nga ñiy toppaate yëpp di topp ay nit di ko jàppe yàlla noonu la bu ñu xalaatoon tuuti xam ne kii li muy wax demewul noonu ndax bi mu juddoo kañ la fi te mbir yi da doon dox laata moom kon fastaxaffa qawmahu mu dal di doyadal xel way ñoñam sànk leen fa ata'uhu ñu daal di koy topp mu ne innahum gis nga ñoom ñoo ñam ñoo ñële kaanu nekkoon nañ xawma nday nit ñoo xam na faasiqii nañu génn ak topp lañu woon de suñu boroom ne falamma asafuuna gis nga nag bañ newee nag ci seen weddi yooyo yi ma leen teg yéen ñu ñaan ñu wuññil leen ko ñu defal leen ko ñu daal di dellu ci seenu kéefér ba pare di wax lii topp Firawna ci mbeew tegam ne woon bi nga xam ne nii nag falamma asafuuna bi nga xam ne ci lañu ma jural ak mer mooy mer loo ma man boroom bi tabaaraka wa taala intaqamna minhum ci laa fayu ci ñoom fa aghraqnaahum nan ne fa aghraqnaahum ci laa leen labale ajma'iina mbooleem seen fa ja'alnaahum nee na nag gis nga ba ma leen faatee noonu la ca neer rouge ca ndox moom mëli nga xamante ne nii ca laa leen labal fa ja'alnaahum ma def leen salafan muy ñoo xam ne ab dawlu la jiitu ñi nga xamante ne nii mooy pour képp koo xamante nii mooy jiitu ñi nga xam ne ñooy ñëw di def lu bon lépp waa kër na seen gannaaw ñooñu waa kër na jiitu nañ leen ci safaraak mbugal ya nga xam ne moo leen di xaar wa masalan waaye ma def ko ñu nekk ay exemple nekk loo xamante ne nii misaal lay doon lil aaxir yi na ngir ñi nga xam ne ñooy ñëw seen ginnaaw bëgg a defuk caay-caay ni ñoom di weddi borom bi tabaraka wa taala ñu xam ne gis nga fii mu jaarale waa kër na ñoom itam bu ñu génnul ci lu ñu ne fa la ñuy jaar mu ne wala ma duri ba mu pare nag di wax ci waa Quraysh mu yéefiru màkke yi mu ne wala maa duriba ibnu maryama mathala idaa qawmuka minhu yasidduun mu ne wala maa duriba ba nga xamante ne nii ci la sadd ci lañu sadd ibnu maryama mooy ca ñu mooy kay sadd ca waa quraysi ci la sadd ibnu maryama doomi maryama di seydina isa ibnu maryama alayhi salaatu wassalaam masalan sadd am masal am misaal di joxe seydina isa ibnu maryam comme alayhi salaatu wassalaam ko am misaal ida ko sa nit ñi nag ba ko waajoo jële ca ñoom defee sa nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom di waa quraysi ñoo ñële yéeféer yi minhu yasidduuna ñuy yuuxu di tëbandoo ñëw nag di yuuxu jàpp ne gañe nañu dinañ ñëw ci li muy wax nii am na beneen jàngin boo xam ne ida qawmuka minhu yasuddun mooy ñu daal di dummóoyu li nga xam ne mooy leer gi nga leen doon woo wa qaalu ñu ngay wax naan a alihatuna xayrun am how est-ce que suñu yàlla yi ñuy jaamu ñoom Hubal ki Laat ñoom Manaata ak ñoom Isaafa ki Naayila est-ce que ñoom xayrun ñoo gën am huwa ñoom ñoo gën wala boog ñoo Seydina Isa ana kan moo gën kon ñoom ñu ne ah Seydina Isa de bu dee moo gën alayhi salaam ñoom waa Makka ñoo ko doon wax yonent bi alayhi salaatu dinañ ñëw ci nettali bi nañ wax laay ba pare inshaa Allah mu ne kon waqaalu ñu nga naan a aalihatunaa ndax suñu yàlla yi xayrun ñoo gën am huwa wala boog Seydina Isa yu yàlla yeeg moom seydina isa alayhi salaam ku gën suñu boroom ne maa darabuhu laka illaa jadala ne gis nga sadduñu misaal moo mëles di joxe misaal mii di dem a gëndale seydina ak seen yàlla yi alayhi salaam illaa jadala lu dul ne bëgg ab discussion bu fàdd rek boo xam ne amul njariñ nekk fi di waxtaan waxu kesew kesew ak tamit mooy nekk fi daal di dekk ci ay débat yu dul jeex ngir lan ngir bañ li nga xam ne moom nga leen di woolee ngir moom nga leen di woowee bal suñu boroom ne li am ba des mooy hum ñoom waa Makka ñoo ñële kuffaar yoo yëlee xawmun dañoo nekk ay nit ñoo xam ne xasimu nañu bëgg xuloo la ak nekk dagge santeeg dàgge ak ñoo ko bëgg in huwa suñu boroom nag ne in huwa moom Seydina Isa di alayhi salaam nekkul illaa lu dul abdun jaam la su ci suñu jaam yi an'amna alayhi boo xamante ne nii ñun ñoo ko xéewale moom alayhi salaam wa ja'alnaahu ñu def ko masalan mu nekk misaal moo xamante ni modèle royukaay boo xamante ne nii li bani israil a ngir waa banu israil ñi ma ko yónnoon ci ñoom di doomu seydina yaqubi ci yahudi alayhi salaatu wassalaam lii nag suñu boroom di junju nii al imaamu ibnu isxaaq rahmatullahi alayhi day nettali ci siira bi mu ne benn bés yonent bi sallallahu alayhi wasallama dafa mas a toog ak ki nga xamante ne nii mooy al walid ibnu al mughira bi nga xamante ne nii ci jàkka ji moom foofale la toogoon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam al walid ibnu al mughira yàgg nañ koo gis mooy bàyyi ñoom sayyidina xaalid ibnu al walid radiyallahu anhu waaye moom nii al walid moom ci kéefër ba mu toogee yonent bi alayhi salaatu toog moom ca Kaaba ga foofale kenn ci kuffaaru Quraysh yu mag yi nekkoon ñi ginoon a tar noonoo tuddoon nañ ko keroog dañuy gis li nga xamante ne nii moom al sayyidina alxaaji Maalik alayhi ridwaanul Maaliki doon wax ci xilaasu dahab fii siirati xayril arabi alayhi salaatu wassalaam bi muy wax ashaddu durran min al a'daa Abu Lahabi bi muy tudd ñi nga xam ne ñoo gën a ak noonoo ci li nga xamante ne nii mooy ak noonoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuddoon na waaj yi muy am Nadr ibn al-Harith yi am Nadr ibn al bokkoon ci shaytaane Quraysh yi moom benn la woon ci shaytaane Quraysh yi daal di ñëw fekk nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam a ngi toog ci Kaaba gi ak al-Walid ibn al-Mughira bi nga xam ne nag ci la ñëw nag daal di nekk foofu nag di jéem a daggeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu moom ba noppiloo ko daal di koy wedem loo daal di koy jàngal alquran bi nga xamante ne saar yi laay yi nekk ci suuratul anbiya fi suñu borom tabaaraka wa ta'aala di wax innakum wa ma ta'buduuna min duunillahi hasabu jahannama antum laha waaridun law kaana haa'ulaa'i aalihatan ma waraduha wa kullun fiha xaaliduun bana laaya e jeexe yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàng laaya yi nga xam ne suñu woroom dafay wax ne innakum dëgg-dëgg gis nga yéen yéefiru màkka yi yéen bokkaalekat yi wa maa ta'buduuna min duunillah ak li nga xam ne moom ngeen di jaamu mu wëllif borom bi tabaaraka wa taala xasabu jahannama na leen leer ne mooy ya nga xam ne moom la ñuy xam ne safara la ne doon yéen fay dugal moom yéen ak la ngeen di jaamu fa lañu leen di dugal ngir xam be leen ko de moo na am na ci beneen jàngin moo xam ne lenn ci saxaaba yi loon lañ doon jàngeex mooy xatabu jahannam mooy mattum safara ngeen di doon dee antum yéen la haa waari doona yéen ak seen yàlla yi fa ngeen jëm yéen ñépp law kaana yi yii nii ngeen def ci kaaba gi ñu fees fi del ñoom hubala ki laat ñi ñu wax léegi ñoom manaataaki isaafa ki naayi la bu doon na ay dëgg lañ kay maa waraduha konoonte kon doonu ñoon dugg safara wa kullum fiha xaalidun te yéen ak ñoom ñi ngeen di jaamu matt yoo yële lépp la borom bi boole tabbal biir safara bi nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax lool kàccoor bu mag bi di na Nadr ibn al Haaris amatul nag lu mu wax